أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين النحو الميسور kon ñu ñëwati ci téere grammaire bi tey comme ni ñu ko dige woon ci jataay bi weesu ci ndimbalul yàlla insha allahu taala tey ñu war a gis kaana wa axawaatuhaa mooy kaana ak i mbokkam kaana kaana mooy kaana nekkoon na ak ay mbokkam kaana lool lay tekki kaana yakunu kun innama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun kaana boobu la kaana moomu la ñuy xool tey kaana waxoon nañ la nag waxuñu la amerikaana li naan kaana kaana duwaa ji kaana la déedéet du kooku fii kaana mooy nekkoon na wa axawaatuha ak ay mbokkam kon mooy vingt-cinquième cours ci téere bi ñun nag weesu nañ ko ci fichier yi weesu nañ vingt-cinq ta daanaka bu ñu ko jeexalee ñun première parti téere bi vingt-neuf cours la yem mu ngi jeexe ci al asmaul xamsa al asmaul xamsatu foofu la téere bi yem mooy première tome bi ndax ñaari parti la téere bi dafa composé wu ñaari partie kon ñun ñu ngi ci vingt-cinquième tey bu ñu defee vingt-cinquième bi tey kon ñeenti bind moo ñuy dese ngir ñu jeexal partie bu njëkk bi insha allahu taala kon mu ne kaana kaana wa axawaatuha ak ay mbokkam mu ne kaana wa axawaatuha nuqtataani af'aalun naaqisatun tadxulu ala al mubtada'i wal xabari kaana wa axawaatuha nuqtataani day définir kaana ak ay mbokkam af'alun ay verbe lañu ay jëf lañu naaqisatun mais verbe la yoo xam ne dañoo manqué du comme zahaba jalasa mooy comme verbe trilitère yooyu mais bi ci fi'l af'alun naaqisa yi la bokk mooy yi nga xam ne dañoo am ak manqué manqué yooyu tamit moom lañuy gis nii jarul ñuy dugg ci détails yi ah, fi'lu naaqis fi'lu naaqis ak yooyu mais kaana nañ ko wax ci kaana mooy dangay gis ne kaana bokkul ak ja la sa nga xam ne dama am ja bu ñu maas la bu ñu maas sa bu ñu maas xam nga lool dafa simple mais kaana bokku ci benn kaaf la bu ñu xëcc ak na ak noonu kaana waxawaat waa moom af'aalu naaqisa la ci la bokk ci verbe yi nga xam ne dañoo wàññeeku ci la bokk tadxulu day dugg alal mubtada'i wal yi kaana nag fan lay dugg mooy day jiitu mubtada ak xabar xam nga jàngoon nañ bi weesu cours bi bii weesu mubtada ak xabar lañ doon gis loolu nag ci kaana gi lañ doon jëm ci waale ak après dinañ gis inna wa axawaatuha gis nañ kaanaa ki mbokkam dinañ gis insha mooy cours bi topp ci kaana wa axawaatuha inna wa axawaatuha inna ak ay mbokkam kaana ak ay mboqam dañuy dugg ci lan mubtada ak xabar mooy dañuy taxaw ci kanamam comme bu ma amee muhammadun karimun muhammadun loolu mubtada la karimun dafa tedd loolu xabar la kaana nag bu ñëwee day nekk ci kanamam ci kanamu muhammad kaana bu ma dugalee kaana nag ma ne kaana muhammadun léegi nag karimun boobu laay changer man laay wax xabar bi léegi dootul nekkati loo xam ne dañ koy damma mais dañu koy lan dañu koy nasab bu kaana duggee rek tur bi tur bu njëkk bi muy mubtada day nekk lan damma moom du changer day nekk damma bi mu nekkoon mais nag xabar bi day nekk loo xam ne dañ koy nasab kaana muhammadun mujj hmm? mujtahidan comme loolu muhammad da nekkoon na koo xam ne aji góor-góorlu la wala kaana muhammadun kariman muhammad da nekkoon na koo xamante ne ni koo ku lan la woon ku tedd ku noble la woon kon mu ne nag kon kaana ci naa naaqisa yi la bokk mooy yi nga xam ne doo am comme verbe trilitère yu muy ja la sa déedéet mais kaa nga xam ne alif bi alif bi moo tax ñuy wax loolu daa ñëw xëcc kaana léegi mu ne tadxulu day dugg alal mubtada wal xabar yi boo amee benn boo créer mubtada ak xabar après nga def kaana ci kanam mu ne boo ko defee nag tarfa'ul mubtada a wa yusamma ismaha bu kaana duggee nag léegi ni ñuy def mooy nañ jël muhammadun karimun voilà lool léegi man créé naa mubtada ak xabar muhammadun muhammad karimun dafa tedd lool mubtada la mubtada mooy muhammad karim mooy xabar ma dugal kaana kaana nekk ci kanamu muhammad ma ne kaana muhammadun moo tax mu ne la tarfa'ul mubtada day waral kaana bu duggee rek day waral ñu rafaa mubtada bi comme que fii mubtada bi moom rafaa woon nañ ko mooy kaana bu dikkee da koo fekk ni mu bëgg mu mel bu melul woon noonu kaana da koy soppi mu nekk rafaa bi mu nekk kon da nga naan kaana muhammadun mu ne nag muhammad boobu léegi dañ koy tudde lan wayu sàmmaa tur boobu dañ koy tudde ismaha ismu kaana moo tax booy conjugué da nga naan kaana fi'lu na fi'lu maadi naaqis verbe inaccompli la mais bu boo xam ne matul Euh, après nga ne muhammadun ismu kaana ngay wax bu boobaa marfu'un bi dammati kon mubtada bi day mujj léegi doo dootoo wax mubtada mais ismu kaana lañ koy tudde ndax léegi nekkatul moo début moo moo nekk ci kanamu phrase bi dina kaana dugg na te kaana fi'l la kon léegi amatuñ bu kaana duggee rek verbe bi day trans kii phrase bi muhammadun karimun lool phrase nominal la mooy tur la commencé léegi bu kaana duggee te kaana fi'l la kon dañuy jóge ci lan phrase nominal dem ci phrase verbale loolu nag moo tax kon mënatoo wax muhammad ne mubtada déedéet mënatu la nekk mubtada ndax kaana dugg na te kaana mu ngi mel ni rek ma dugaloon jalasa muhammadun bu ma dugaloon jalasa loolu mënatuma ne muhammadun xabar mubtada la déedéet ndax commencé nekkagul léegi moo nekk ci kanamu verbe kii france bi mais kaana moo fa nekk léegi bu kaana duggee nag moom tur boobu muy Muhammad boobu ci suñu misaal bi ba léegi Muhammadun karimun moom day nekk la ismu kaana lañ koy woowee turu kaana dañ naan kii turu kaana la ismu kaana lool moo comme que kaana nag mu duggee lañ ko rafaa léegi ñu koy woowe damma bi dammati ismu kaana mu ne moom bu defee loolu nag mooy bu duggee day rafaa mubtada bi lan lay def xabar bi mu ne tansibul xabara wa yusamma xabara xam nga léegi bu dee xabar bi bu duggee ci xabar bi lan lay def xabar bi léegi dootul nekkati dàmm dañ la doon xabar bi day topp mubtada bi ba ñu doon jàng mubtada ak xabar ar rajulu karimun ar rajulu shujaa'un loolu laa mënoon mënuma woon ar rajulu shuja'an déedéet dama ne woon day topp bu amee bu bu dee bi mubtala bi damma la day topp damma bi léegi nag problème bi mooy bu kaana duggee léegi moom dootul nekkati dama dañuy nekk lu ñu nasab fatxa lañ koy maas ba pare moom moomu tur boobu muy karim boobu ñu tudde ko lan xabaru kaana mooy xabar la danga xam nga boo avant kaana di dugg danga doon wax xabarun euh, kari muhammadun is euh, kii mubtada karimun xabar léegi nag fii bu kaana duggee da ngay changer maas bi dootoo wax muhammadun karimun da nga naan kaana muhammadun kariman ba après man kariman boobu léegi nag moom ngay woowe lan après nga woowe ko xabaru kaana nga xam ne bi njëkk da nga naan ismu kaana muhammadun ismu kaana marfon bi dammati kariman xabaru kaana mansubun bil fathati mu joxe la exemple ci lim wax noonu dañuy créer mubtada kon ki lii kaana wax waa bu duggee ci mubtada ni muy def kon mooy tur bi njëkk muy mubtada bi day nekk damma xabar ba xabar ba day nekk mais bu nekkee damma tur bi Muhammad dañ koy tuddee turu kaana ismu kaana léegi nag at kii bi muy xabar bi topp ci moom comme yi mun boobu léegi day nekk lu ñoo xam ne dañ koy nasab man ngay wax ba pare moom ñu koy tuddee xabaru kaana mu ne day joxe exemple ci yooyu day njëkk a joxe exemple comme ni ma def sànq mubtada ak xabar frase boo xam ne phrase nominale la mooy tur la tàmbalee mu ne at tilmiizu mujtahidun at tilmiizu élève bi mujj mujtahidun ku góorlu la moom day yulli doyog coonam mu ne lii nii at tilmiizu mujtahidun seetlul at tilmiizu mujtahidun léegi boo dugalee kaana ci kanamu tilmiis danga naan kaana tilmiisu boobu du changer moom du changer waaye nag ban mooy changer mujtahidan mujtahidan ngay mujj wax léegi moom danga naan mujtahidan doo wax mujtahidun kaana tilmiisu mujtahidan moo tax ci alxuraan wa kaana allahu ghafuuran rahiima wa kaana allahu allahu ghafuurun rahiimun la woon kaana dugg bi kaana duggee nga am kaana allahu wa kaana allahu ghafuuran xabar ba mujj nekk lan loo xam ne dañ koy nasab muy ghafuuran allahu ghafuur allahu ghafuurun loolu mubtada xabar la kaana dugg wa kaana allahu ghafuuran léegi moom mu nekk ghafuuran nekk xabaru kaana allahu nekk ismu kaana lafzul jalaal léegi lafzul jalaala bokk mu ne lafzul jalaala lafzul jalaala moom lañuy wax allah subhaanahu wa taala kon tilmiid ak ah, mujtahid moom mooy changer fatxa lañ koy maase ak tilmiidu mujtahidun mubtada xabar kaana dugg kaana tilmiidu mujtahidan kon nga am kaana plus ism plus tur bi muy ak tilmiidu kaana wa xabaru kaana mooy day nekk lan kaana plus turu kaana mooy ismu kaana mooy ak tilmiidu après nga am xabaru kaana muy mujtahidan léegi mu joxe beneen exemple at tilmiizatu boo xam ne bi njëkk bu góor la mooy élève bu góor bi bii nag élève bu jigéen at tilmiizatu jàng euh, élève bu jigéen bi mujtahidatun aji góor góorlu la boo dugalee kaana bii nag doo wax kaana ndax jigéen la kaanat ngay wax ndax ak tilmisa mooy élève bu jigéen bi jàngale jàngkat bu jigéen bi kon bu boobaa doo wax kaana ndax kaana day tokk tamit tur bi bu tur bi muy nekk turu kaana boobu ñuy wax moom bu nekkee euh, nu mu tudd si ki euh, masculin kaana day nekk masculin bu nekkee féminin kaana nekk féminin comme que fii féminin la ak tilmisatu moo tax danga naan kaanat at tilmiidu la woon mais waxoon nañ la ñaari sukkoon ci arab du daje damay dindi sukkoon bu njëkk bi mooy kaanat avant at tilmiidu di ñëw at boobu nekk ci kaanat moom laay dindi maas kasra moo tax ma naan kaanatit tilmiidatu mujtahidatan waaw bu ma wax mujtahidatu ndax kaana moo dugg kaana bu duggee at tilmiidatu ismu kaana la mujtahidatan xabaru kaana kon loolu dañ koy nasab léegi nag mu ne la min axawaati kaana xam nga dañ ne la kaan ak ay mbokkam nga ne waa léegi ana mbokkam yi ngay tudd boobu ba léegi man la waa kay ci lañ dugg nii min axawaati kaana bokk na ci mbokki kaana mooy ñoom ñooy bokk lu ñuy liggéey mu ngi mel ni ñoom dañ koy remplacer rek ci bërëb bi mais bu ñu ñëwee monsieur le directeur kay des ressources mi rek monsieur le directeur DRH directeur des euh, ressources des ressources humaines kooku kay xanaa kay moom bu ram ki ko remplacer vice mooy bu fi directeur new li fi li directeur boobu doon def la war a def wala déet caaxaankat yi sax ñoom bu ñuy bu kii ñuy nekk ku ñu remplacer kay xanaa dañoo yaakaar ne te ñu fa jële yaa koy tane moo tax kaanaa ki mbokkam loolu la mooy moom léeg-léeg ay mbokkam ñoo koy nekkal ci place ba di dox moom li muy dox di def li muy def mu ne kon min axawaati kaana bokk na ci mbokki kaana laysa laysa ci mbokkam la ci mbokki kaana yi la bokk kon moom bu duggee tamit ci mubtada xabar mubtada bi day nekk dañ naan ismu laysa turu laysa moom dootul nekk mubtada dañ naan ismu comme comme laysa rajulu kariman ar-rajulu karimun ma am ma dugal laysa dama naan laysa ar-rajulu waa ji de nekkul kariman ku tedd ku tedd bu boobaa nga gis ne bu ma dindoon laysa dugal kaana loolu laay am ar-rajulu kariman bu ma dugaloon kaana laysa kaana ar-rajulu kariman nga dindi kaana def laysa laysa ar-rajulu kariman kon mbokkam yi bi ci njëkk mooy laysa te lool mu ne laysa mooy négation ne pas être au présent mooy day dàq laysal baxiilu bu ma nee ku nay ki nekkul laysa al baxiilu kariman ki nay ki de moom moom nekkul ku tabe wa nekkul koo xamante ne nii wala jawaadan bi nay moom nekkul koo xam ne dafa tabe nga gis ne kon laysa moom ci mbokki moom bu duggee tamit ismu tur bu njëkk bi mooy mubtala bi dañ koy rafaa xabar bi dañ koy nasab mu nekk xabar bi nekk xabaru laysa tur bi nekk ismu laysa beneen ci turu laysa yi ci mbokki laysa yi mbokki kaana yi bokk ginnaaw bi ñu gisee laysa asbaha léegi day joxe exemple ex bu léegi buñ jógee rek da ciy joxe exemple nañ def noonu mooy gën kii léegi kon nañ jël kaana kaana gisoon nañu sànq ay kaana tilmiidu mujtahidan ak kaana ci tilmiidatu mujtahidatan kaana di tilmiidatu mujtahidatan léegi muy joxe am si la yu kaana ba léegi ak tur yi yeneen mbokkam yi ñëw mu ne kaana exemple boo xam ne nag pluriel la ko def waxoon naa la ne kaana day topp tur bi bu nekkee singulier mu nekk singulier bu nekkee duel mu nekk duel bu doon ñaar la kaana wala comme bu doon tur bee ko jiitu bu ma nee Muhammadun Ismaayil kaana laay wax du ma ne kaana déedéet léegi muy joxe exemple ci kaana ba léegi boo xam ne nag pluriel la mu ne kuunu ansaar allah wa id qaala li suratu as-Saff wa id qaala Isa ibnu Maryama ya bani Israila kunu ansaarallahi ka non yaa ayyuhalladhina amanu kunu ansaarallahi kama qaala Isa ibnu Maryama lil hawaariyin man ansaari ilallah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullah kon lan la wax kunu ansaarallahi yaa ayyuha alladina amanu kunu ansaar allahi kama qaala isa bnu maryama lilxawaariyina man ansaariya ila allah qaala alxawaariyun nahnu ansaarullah yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu ansaarullah ansaarullah du lu ndaw mu ne kuunu nekk leen ansaarallahi ñi nga xamante ne nii ay parandoo yàlla la ñuy nekk di jàppale yàlla bu ñu nee jàppale yàlla nag mooy ne yàlla du laa tële subhaanahu wa taala haashaahu du ne dafa tële bañ koy jàppale déedéet nekk leen ay partisans am nekk ci kuréel gi mu bëgg ngeen nekk ci dee leen ko jàppale ci pauvre yi nekk fii nit ñi nga xam ne dañoo sonn ak mbindeefam yi sax en dehors de nekk na jullitam déet jàppale leen ko ci ñooñu di leen mais tamit chantier yi nga xam ne mooy lislaam taxaw nelaw yu bari dala ko war a jaral nga dagg ko dagg ci sa temps bi ci def mais bàyyi noonu rek yow kenn affaire du la yàqal dara lu ñu wax nga ne aw ma jot tu sais sama boulot bi bu ñépp ne woon suñu boulot bi nga foog ne nit ñi amuñ amuñ soxla da ngay bàyyi soxla def soxla te nag soxlaay yàlla moo war a féete kaw yeneen yi au moins yow may na la may na la ngay dox say soxla waa may ko tuuti rek loo xamante ne nii da koy doxal diineem ji loolu ku xel lu noonu lay def kon kuunu ansaarallahi léegi fii nga ne ma mais yow kuunu ansaara nga wax lu tax waxoo kuunu ansaarullahi wala habo ma la waaw kay li tax mooy ansaarallahi kuunu bi ismu bi ci waaw bi la nekk xam nga waaw bi mooy sujet bi comme niñ ko xamee damir bi foofu la ism bi nekk ism bi waaw bi moo taxaw palaasam ansaara xabar la moo tax nga ne ansaara waxoo ansaaru te moom mudaaf la allahi mudaafun ilayhi beneen exemple kaana mu ne kaana ibrahimu yansaxu waalidahu kaana nekkoon na ibrahimu suñu maam ibrahim alayhi salaatu wassalaam yan saxu doon laaya biir waalidahu waajuuram wu góor wa id qaala ibrahimu li abiihi aazara a tattaxidu min a tattaxidu asnaaman a ta'budu asnaaman a tattaxidu asnaaman min duunillah yaakaar naa lool la bu ma juumee lu tax ngay jaamu ba mu koy wax banaan ko Euh, maa laa tas maa laa yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a yaa abati lima ta'budu maa laa yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a yaa abati lima ta'budu ma laa yasma'u wa laa yubsiru wa laa yughni 'anka shay'a yaa abati hee yow sama baay hee yow sama baay booy lima ana lan moo tax waaye ana lan moo waral ta'budu ngay jaamu maa loo xamante ne nii laa yasma'u du dégg walla yubsiru te du seen du gis walla yughni te du la jariñ an ka fu jariñ ja du la jariñ yow shay'an tus kon lool nga xam ne lool nasiixa la moo tax mu ne kaana nekkoon na ibraahimu ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu salaam moom sayyiduna ibrahim moom alayhi salaatu wassalaam yan saxu doon laay biir waalidahu waajuram wu góor kon lii kaana dafa dugg ibrahimu yan saxu waalidahu kaana bi mu duggee léegi nga ne ibrahimu moom changé wul yan sax waalidahu kooku dinañ yii yépp dinañ gis bu ñu koy i'rab dinañ pourquoi yan saxu nga xam ne dafa nekk place comme xam nga gisoon nañ yi yan saxu waalidahu boo dindoon ibrahimu yan saxu waalidahu boo dindee ibrahim looy am jumla fi'liya moom lañu waxoon boo ko doon conjuguer da nga naan ibrahimu mubtada yansaxu fi'lu ma fi'lu mudaari' marfu'un bi dammati waalidahu wa nga ne wal waa wa wa faa'ilu wal faa'ilu damirun te sujet bi damirun mooy ki jëf-jëf gi damir la mooy pronom personnel mustatirun boo xam ne dafa nëbbatu taqdiruhu li ñu koy nettali huwa mooy huwa waaliduhu waalidahu boog mooy xabar no ma naan xabar mu maf'ulun bihi maf'ulun bihi la ci mooy complément d'objet direct ndax kan lay laay biir walidahu wa huwa wa huwa mudaaf alhaa'u hu bi mudaafun ilayhi léegi nag danga naan wal jumlatul fi'liya yaa ngi ni ñu doon analyser bii passé rek ci mubtada xabar te jumla fi'liya bii nga def xabar bu la neex nga def benn rectangle bind xabar def entre parenthèse jumla fi'liya ndax moom palaasu xabar la nekk kon kaanaa ngoog après beneen exemple ci kaana uridu an akuna min as-salihin wa an akuna min as-salihin rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin noodu boobu uridu damaa namm an akuna ma nekk ma bokk ma nekk bokk min as-salihin min al-muslihin ma naan minal muslihiina ci ñi nga xam ne ñooy yéwénal mooy ñi nga xam ne ñoom dépassé nañ darajaay saalix ndax saalix moom dafa baax ngir boppam muslix nag mooy koo xam ne noo seulement dafa baax mais day baaxalaate day yéwénalaate mu ne uridu an akuna dama nam ma nekk mina saalihiina nga gis ne kon kaana am nañ kuunu ansaarallaahi ak kaana ibrahimu yansaxu waalidahu ak uridu an akuna minal muslihin léegi ñu ñëw ci laysa laysa waxoon nañ ko sànk mooy négation boobu de nekkul ma ne laysal exemple laysal muslimu kaadiban laysa mukk al muslimu mukk ab jullit muy nekk kaadiban aji fenkat kuy wax loo xamante ne nii kuy nar mooy laysal muslimu jullit bi da du nekk mu kaadiban ex mu expliqué explique éducateur koo xam ne day expliquer rek déedéet jullit du nekk koo xam ne day nettali yu amul lay sa nekkul al muslimu jullit ki nga xam ne dafa womatu ngir boroomam kaadiban kooku moom du nekk fenkat mu ndax kaadiban léegi moom xabar la xabaru lay sax moo tax kaadiban al muslimu mu ngi mel ni euh, nañu wax leneen alkaafiru kaafiru par exemple moo doon alkaafiru kaadibun loolu moo doon lan moo doon mubtada ak xabar alkaadibu fenkat bi wala waxkatu narkat bi alkaafiru boog yéefér bi kaadibun narkat la bu ma dugaloon laysa léegi nag nañ dindi ki yéefér def fa muslim waaw laysal muslimu lay wax kaadiban déet jullit bi muy nekk kaadiban aji waxkat lu amul yoo xam ne al muslimu moom ismu laysa la kaadiban di xabaru laysa dañ koy nasab mu ne tamit am na beneen beneen exemple lastu min ad min az-zalimin lastu boobu man la man de bokkuma min az-zalimin ci tooñkat yi wa ma ana min az-zalimin wa ma ana min az-zalimin bii lastu la lastu man nekkuma bokkuma min az-zalimin ci way tooñkat yi yooyu am ne lastu fii tu boobu moom mooy ismu laysa bi min az-zaalimiin léegi mu beneen ci mbokki kaana yi ginnaaw bi ñu gisee laysa bi ci tegu muy asbaxa mooy mujjee na devenir wala xëy na doon buñ ne waa ji de dafa mujjee ndeysaan dafa mujj feebar mu ne asbaxal exemple asbaxal waladu mu ne mooy devenir comme mooy sens général asbaxa devenir asbaxa al waladu maridan asbaxa mujj na mooy mujj na nekk al waladu gone ji maridan nekk koo xam ne dafa wopp dafa feebar kon mubtada beeg xabaar bi lan bi loon al waladu maridun asbaxa dugg nga ne asbaxa al waladu maridan keneen ci mbokk ci kaana wa axawaatu mbokku kaana yi ba léegi muy saara saara pas saara ndax saara mooy dox na asiiru ma al abraari xiina asiiru saara boobu lool la subhaanalladi asra bi abdihi layla loolu ñoom ñoo bokk cosaan mais bii du loolu bii saad la saad comme bu ma nee assalaatu assa assalaatu saad boobu la ma ne saara saara tilmiidu muallima saara saara mujj na nekk mooy devenir ba léegi moom asbaxa presque ñoom ñoo bokku sens mujj na ak tilmiidu ka nga xam ne moom da doon jàng yàgg ci daara ji yàgg ci téere yi yàgg di topp jotaayu xam-xam yi mualliman waay waay mujj na nekk jàngalekat waaye jàngatul day jàngale noonu la c'est en forgeant qu'on devient forge qu'on qu'on qu'on devient forgeron loolu la tubaab bi wax boo jàppee te bawoo rek yàlla insha allahu dina la jàppale moo tax mu ne laa taqnatu min rahmatillah wa qul li ibaad qul yaa yaa ibaadiya yaa ibaadiya seeyal suñu ay bàkkaarta pas ko mu dem mais mu changer leen nekk def leen ay tiyaaba yoo xamante ne nii malaaka yi sax mënuñoo bind li mu toll loolu dañuy day day continuer ba keroog yowmal xiyaam taxaw muy tiyaaba yoo xam ne daanaka suxuf yi sax duñu ko àttan loolu alallahi yasiir yal nañu ko yàlla defal mu ne kon saara mujj na ak tilmiisu kon saara ci mbokki kaana yi la bokk mooy moom it jëfu kaana lay jëf laysa asbaxa saara ñii ñii ñépp ñuy lim li kaana bi def lañuy def mooy bu duggee ismu bi bi mubtada bi day nekk raf dañ koy rafaa damma xabaar bi nekk loo xam ne dañ koy nasab après moom te ba pare ñu naan ismu kaana wala ismu saara wa ak xabaru saara wala xabaru kaana kon saara mujj na ak tilmiidu bi lan la mujje mualliman nekk koo xam ne day jàngale beneen bi nga xam ne ci mbokki kaana yi mooy maazaala maazaala mooy du deñ mooy deñ du deñ di continuer di nekk maazaalal maazaala mu ne li muy tekki sens général continuer à voilà continuer à mooy di wéy di continuer di nekk benn mbir mu ne exemple maazaalal mu'minu ya'budullaha subhaanahu wa ta'ala maazaala du deñ almu'minu waa ji nga xam ne daa am gëm yàlla dafa gëm gëm yàlla daa nekk ci moom yaam bu dul laax di jaamu yàlla ki gëm yàlla du deñ mukk di jaamu yàlla fekk yàlla jëlul ruuxam te bu yàlla jëlee ruuxam mu ngi ci beneen étape boo xam ne noonu la ko nam la yàlla namme mu nekkee noonu nammul woon ci moom bu jëlee ruuxam mu nekk foofu di jaamu yàlla en tout cas jaamu yàlla gii ñu xam mais mu ngi ci beneen étape mu ne kon mazala ci turu ci mbokki kaana yi la bokkuli kaana di def mazala al mu'minu kaana al mu'minu ya'budullaha mazala al mu'minu ya'budullaha mu ne avec ces verbes vous de vous devrez faire attention à deux sortes de règles loolu foog naa xam nga li muy tekki avec ces avec ces verbes vous attention à deux sortes de celle qui concerne le verbe et son sujet et celle qui concerne la phrase nominale mu ne nag ak verbe yii nii mooy ay laysa asbaha saara mazala dafa def trois points et et cetera ndax ay ma daama yooyu ci lañ ma bariha man yëpp ci lañ ma bariha ma du deñ comme fii mënoon nga ne maa daamal mu'minu maa daamal usfuru ah yatiiru fil hawa maa daama feek al usfuru picc mi yatiiru muy naaw fil hawa ci air bi ci jaww ji maa ngi maa daama moom it ci ñooñ la bokk mais ñun yii rek la gis lay indi laysa mooy nekkul asbaxa mujj na saara mujj na mazala du deñ mu ne nag avec ces verbes vous devrez faire attention à de sortes de règles mu ne nag ak verbe yi ni ñu gis ay ñoom lay sa asbaxa kaana ñoom mazala ak ñoom kaana dangeen a war moytu mooy faire attention nga waa mooy nga ngay bàyyi xel ñaari qaida ay règles yoo xam ne yu am solo la mu ne celle qui concerne le verbe et son sujet et celle qui concerne la phrase nominale dafa am yoo xam ne dañuy concerner verbe ak sujet loolu mooy lan comme comme phrase yi nga xam ne damaa am lan phrase am na phrase yi nga xam ne damay am verbe ak sujet ak règle yi nga xam ne day concerner phrase nominale bi mooy mubtada ak xabar xam nga maza la mazaala almu'minu ya'budullaha almu'minu ya'budullaha lan la almu'minu mubtada ya'budullaha kooku euh, jumla fi'liya la mooy verbe kii phrase verbale ñooñu verbe yooyu lay wax ak seen sujet mooy tamit règle yooyu nang ci bàyyi xel ak yi nga xam ne moom mubtada xabar comme at-tilmidu mujtahidun léegi mu ne nag ne ñëw ci inraab bi inraab léegi ñu ñëw ci inraab bi <coughs> muy analyse yi mu ne kaana tilmiidu mujtahidan moom lañuy analyser ak ban kaanu yastaghfiruuna allaha ak al buxlu laysa min al imaani ñett yi moom lañuy analyser insha allah mu ne kaana tilmiisu mujtahidan kaana nekkoon naa tilmiisu élève bu góor bi mujtahidan nekk aji góorgóorlu danga naan kaana fi'lu maadin mabniyun fi'l danga naan naaqisun moom loolu bind fi'lu maadin mabniyun naaqisun mais man nga ne fi'lu maadin naaqis mabniyun kaana fi'lu maadin naaqisun mabniyun mooy kaana de fi'lu maadin verbe la boo xam ne ina accompli la mooy au passé la dafa weesu jëf ju weesu mabniyun niñ ko maase du changer manuma ne kaanu wala kaani wala kaan déedéet kaana rek laa mën a wax te moom naaqisun fi'lu maadin naaqis bu matul la at-tilmiidu ismu kaana marfu'un bi dammati mooy turu kaana la dañ ko rafaa ci damma mujtahidan xabaru kaana la mujtahidan xabaru kaana la man mansuubun bil fatxati dañ koo nasab ci fatxa loolu mooy analyse bu njëkk bi kaana fi'lu maadin naaqisin naaqisun mabniyun verbe passé la boo xam ne dafa matul ta moom niñ commencé du changer at tilmiidu ismu kaana turu kaana la dañ ko rafaa bi dammati xabaru kaana mooy mujtahidan xabaru kaana mansuuban bil fathati beneen bi ñuy analyser muy kaanu yastaghfiruuna allaha kaanu nekkoon nañ da yastaghfiruuna allaha comme kaanu yad'uuna na raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaashi euh, kaanu yastaghfiruna allah ñoom de dañoo nekkoon doon ñaan jéggal seen borom subhaanahu wa taala suñu borom subhaanahu wa kon danga naan kaanu fi'lu maadin naaqis mabniyun fi'lu maadin naaqisun mabniyun moom fi'lu maadin la fi'lu bu weesu la bu passé naaqisun dafa wàññeeku mabniyun niñ commencé du changer wabi moom mooy ismu kaana mooy turu kaana damirun mooy bi nekk ci nuu bi xëcc boobu kaa nuu waaw boobu xëcc mooy ismu kaana damirun mabniyu la yastaghfiruna nga ne fi'lu mudaari'a fi'lun mudaari'un marfu'un bi nuuni rafin wala mooy moom fi'lu mudaari'a la na marfu'un dañ koo rafaaye ci nuun mooy nuun bi jeexe noonu yastaghfiruna na boobu nuunu rafin mu ne waaw bi nekk ci yastaghfiruna waaw bi xëcc ruu bi rubi waaw bi ko xëcc mu ne fa'ilun mooy sujet damirun mamniyun moom damir la boo xam ne it moom du changer allaha lafzul jalaala noonu lañ koy wax lafzul jalaala xam ne ci teddaange kàddu gi nga xam ne ci jàlla la jóge jàlla al jalaalatu ñu boroom ak màggaayam moom turam yu sell yooyu noonu allahu doo ñëw rek ne allahu maf'ulun bi danga naan lafzul jalaala léegi maf'ulun bihi la ndax kan la ñuy ñaan njégal suñu boroom subhaanahu mooy complement complément d'objet direct bi mansuubun bil fatha di dañ koo nasab ci fatha moo tax mu ne ah allah léegi nag mooy fi tàmbalee yastaghfiruna allah après da ngay def benn comme triangle bu la neexee nga ne wal fi'lu wa wa wal jumlatul fi'liya te jumla fi'liya bi mooy la phrase verbale de fii mahalli xabari kaana daa nekk palaasu xabaru kaana bu la neexee nga wax lool walla nga def lim def mooy jël commencé yastaghfiruna allah mu def benn carré ci suuf benn rectangle ci suuf mu bind xabaru kaana mooy ne loolu lépp mooy xabaru kaana yastaghfiruna allah place xabaru ñoom mooy xabaru kaana ba pare mu def entre parenthèses jumlatun fi'liya phrase mm, verbale la mooy phrase boo xam ne verbe la commencé jëf la commencé léegi beneen bi muy i'rab al buxlu laysa min al imaani ak nay de bokkul ci ngëm yàlla mu ne kon al buxlu mubtada'un marfu'un bi dammati al mu mubtada la boo xam ne dañ koo rafaa ci damma mooy ci sukkoon masque nii laysa fi'lu maadin naaqisun mabniyun laysa fi'lu maadin la naaqisun bu matul mabniyun boom dafa wàññeeku mabniyun moom ni ñu ko maase manu ma ne laysu manu ma ne laysi moom du changer nga ne nag huwa huwa bi yaa koy jëli mooy nekku fi mooy laysa al buxlu huwa laysa comme loolu la waroon a nekk nga ne huwa kon damirun mustatirun damir la mooy pronom ci personnel la boo xam ne dafa nëbbatu ismu laysa moom mooy turu laysa huwa boobu nga fi nekkul nga ne min mooy minal imaani min boobu min boobu nga ne xarful jar xarfu jarrin moom xarfu jarin la gisoon nañ leen xuruful jarri yi mabniyun moom it niñ commencé mooy sukkoon boobu du changé al imaani mu ne majrurun bil kas ismun majrurun bil bi min bu la neexee nga ne tur la boo xam ne dañ koo maas kasra ndax min walla nga ne us ismun majrurun bilan bil kasrati loolu après nag laysa minal imaani boobu hein non non minal imaani maanaam laysa minal imaani minal imaani boobu nag boo ko jëlee ndax après à chaque fois booy yi ngay wax noonu il faut kaana bi wala ay mboqam il faut nga génne leen doo leen ci boole léegi ndax da nga am albuxlu laysa moo nekk ci di minal imaani topp ci kon danga nga naan minal imaani après xabaru laysa loolu moo nekk moom xabaru laysa la shibhu la moom moom shibhu jumla la mooy day niroo lan phrase mais nag du phrase bu ndax bu ma nee minal imaani rek bokku na ci ngëm toog noppi loolu man mënuma cee xam benn yoon manu ma cee xam naan naan naan kii lim wax am na sansam déet déedéet kooku mooy man ma cee xam loolu alors que bu ma ko bu ma nee albuxlu laysa min imaani boobaa dinañ xam ne dama ne naykat moom bokkul ci lan bokkul ci ngëm yàlla subhaanahu wa kon loolu mooy li nga xamante ne nii moo wàllu inrab bi léegi nag tamarin mooy fi ñuy jeexale tamarin exercice yi mu ne bi ci njëkk quatre façon exercice lañ am udbut xarakata ma lawnuhu ahmaru wa bayyin nawa alxabari fi kulli jumlatin udbut maasal xarakata ma lawnuhu ahmar li nga xam ne dafa nekk en rouge yaa koy maas wa bayyin ta nga nag leeral nawa alxabari ban façon xabar nga am fii kulli jumlatin ci phrase bu nekk xam nga façon xabar yi yooyu gisoon nañ ko ba ñuy gis mubtada ak xabar mooy comme exercice booba ñu gisoon naan da ngay def numéroté bii un bu dee tur bi bu dee xabar boo xam ne tour la wala xabar boo deux xabar boo xam ne shibhu jumla la day niroog jumla mooy phrase ta moom ak trois xabar boo xamante ne ni jumla fi'liya la mooy phrase verbale loolu ci lañ nekkaat nii moom la lay wax nii. ne la kon maasal li nga xam ne dafa nekk en couleur rouge. te nga leeral façon xabar yi ci ñetti façon xabar yooyu soit mu nekk tur mooy ism comme ma ne Muhammad wala shibhu jumla comme taxta aqdaami wala comme biñ gis eh, léegi minal imaani mooy du du phrase complète du correct mais phrase lay niru wala jumlatun fi'liya mu nekk phrase verbale kon danga naan mu ne les souligner et les numéroter soit leen di souligner benn danga leen di souligner et les numéroter après nga numéroter leen mooy ismu da ngay def un bu dee tur dangay def un shibhu jumla li nga xam ne day niroo euh, verbe da ngay def deux numéro deux jumlatun fi'liya da ngay def bu dee lool nga def numéro trois mooy phrase verbale léegi nga ne kaana léegi bu ma ne xaraf bu ma wax yaa koy maas kaana rasul laa laa bi ñëw laam bi laa boobu yaay koy maas kaana rasu laa bi ñëw il faut nga maas laa bi allah haa bi ñëw haa bi yow yaa koy maas ya mu raa bi raa bi topp ci ya mu raa boobu tamit yaa koy maas bil add après lam bi ñëw lam bi yaa koy maas loolu mooy lan kaana rasu après laam bi dangay maas laam bi allah haa bi ñëw da nga koy maas ya'muru raa bi yaa koy maas bil adli laam bi yaa koy maas mooy li muy tekki mooy yonent bi sa yon ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na ya'mu doon doon digle bil ad ak laam bi mooy ci ak maandute léegi nag doo yem ci maas mooy da ngay wane ban façon xabar kii nu mu tuddati ban façon xabar nga am fii mooy fii dañ naan xabaru kaana yow ban façon xabar est-ce que xabar bi tur la wala espèce u phrase la rek day niroog phrase ta moom wala phrase verbale la mooy phrase boo xam ne verbe la commencé loolu yaa koy xool beneen frase euh, bi ci tegu yaa xadiijatu yaa xadiijatu mooy yow xadiijatu ku nekkal saadiqa saadiqa taabi ñëw taabi yaa koy maas yaa xadiijatu ku nii saadiqa ta tabi ñëw taaboobu yaa koy maas mooy yow xadiijatu nekkal koo xamante ne nii ku dëggu lay nekk léegi après bi nga maasee lool il faut nga wane ban façon xabar nga am ndax fii lool sax yaa koy xool est ndax am nga kuuni ana kaana ak ay mbokkam bu dee mbokkam a ngi fi ana ban la ci wala bu dee moom la ci boppam ban la ci tamit loolu en tout cas li ngay wane mooy xabaru kaana wala xabaru laysa wala yi nga xam ne maadaama ak mazaala yi ngisoon bi ci tegu mu ne beneen phrase bi saaratil muallima taa bi ñëw taa bi da nga koy maas moo nekk en rouge moom lan ne moo nekk en rouge saaratil muallima taa bi da nga koy maas marida taa bi taa bi topp ci daa bi tamit yaa koy maas kon saarat li muy tekki mooy saaratil muallima mooy euh, jàngalekat bu jigéen bi de mujj na nekk mooy dafa mujj feebar mooy jàngalekat bu jigéen bi de mujj na feebar tombé na malade léegi loolu ginnaaw bi nga maasee saaratil muallima taa boobu nga maas ko marida taa boobu nga maas ko léegi nag li ci tegu mooy nga wane ban façon te xabar la te boobu boo ko wanee mooy da ngay def bu dee bu njëkk bi tur rek la un ngay def bu dee shibhu jumla espèce u jumla phrase da ngay def deux bu dee phrase verbale da ngay def numéro trois beneen phrase bi ci tegu asbaxal qi après taa ñëw taa boo xam ne dafa am shadda asbaxal qi taa bi ak qi bi ñoo taqaloo boobu yaay maas taa boobu moo nekk en rouge tahta sari taxta sari après sari raa bi ak i bi ñoo taqaloo léegi yaay maas raa boobu mooy asbaxa alqi taa bi day am shadda taxta sari après raa bi ñëw yow yaay maas raa bi loolu li muy tekki mooy muus mi de mujj muus mi mujj na nekk ci suufu lal bi mooy dafa dugg ci suufu lal bi léegi loolu non seulement da ngay maas yi ma wax noonu taa bi am shadda ak raa bi ah, mais nga wane xabar ban façon xabar la ci ñett yi ñu waxoon phrase bi nga xam ne moo mujj ci série ci exercice bi mu ne mazala al ulama mazala al ulama après hamza bi ñëw hamza hamza bi yaa koy maas al am hamza nekk fa yaa koy maas fii ku fii ku laam bi laam bi day am shadda léegi laam boobu tamit yaa koy maas anha hamza bi ñëwaat hamza bi an xaa bi topp ci xaa bi yaa koy maas al daal bi ñëw daal bi yaa koy maas loolu li muy tekki mooy maazal al ulama hamza il faut nga maas kon fii kul laam bi am shadda il faut nga maas ko an bi topp ci xaa bi faut nga maas bala daal bi tamit il faut nga maas loolu li muy tekki mooy ah, boroom xam-xamu dëkk bi de munoo boroom xam-xam yi dañuñ di nekk ci coin bu nekk ci dëkk bi en tout cas moom bokkuñ jamono ji moom yombul nga gis dëkk bu mel noonu mais phrase bi loolu lay tekki mu ne boroom xam-xam yi dañuñ di nekk ci coin bu nekk ci coin dëkk bi dëkk boobu moom dëkk bu baax la moom looy en tout cas fu mu nekk léegi kon série exercice boobu foofu lay bi ci tegu beneen façon exercice bi mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati rakkib formel jumlatan benn phrase bil kalimaati bul ut say mooyu bopp mooyi ma mooyi jox na la ko pare mooy da koo jaxase comme li ñu waxoon keroog comme si day jël benn animal benn mouton xar mu jël tànk bi def ko ci bët bi jël bët bi teg ko ci tànk bi jël biir bi teg ko ci ginnaaw gi jël nopp yi def ko ci sikkim bi après ne nag répareel ma ko ba mu nekk xar normal lu nekk nga teg ko fi mu noonu la mooy ne du yow yaay créer ji ay phrase ay mots di ñëw déedéet ra kon danga naan yii la nag yii ngay utiliser ngir nga mooy da koo jaxase comme bu ma ne woon a lek a non l'école a Moodu après ma ne la boole ko danga naan moo va ma def va ci kanam danga naan Moodu va à l'école dama ko jaxase yow yaa koy formé ba mu nekk ni mu war a nekk léegi loolu la lay jox fii mu ne maa maa benn benn moo la yow boobu ci biir phrase bii la war a bokk maa mooy maa moom ismu mawsul la mooy euh, pronom relatif la euh, mais fii nii du tekki pronom relatif du boobu ndax maa bi daa am lu muy àndal mais mais loolu yaa koy xool ndax bu ma ko waxee sax nga xam ko léegi dañ ne maa rek mu jeex maa al amali mooy liggéey mooy travail mooy liggéey loolu benn benn kon jiitu benn mu comme ma ne muudu a wala ma ne l'école après mu indi lii maa moo jiitu al amal mooy liggéey yaduuna mooy woote mooy di woote ñu ngi woote zaala du deñ mooy beneen bi almuxlisuuna mooy ñi sellal ñi nga xam ne dañuy def ngir yàlla ilaa jëme mooy jëme vers as-saalixi mooy lu baax kon da am maa am amal mooy jëf yad'una woote zaala du deñ na ñi sellal ilaa jëm as-saalixi ci lu baax léegi yow yaay formé phrase bi yaay xool lu nekk fi mu war a dem fi fi nekkul place am nga dindi ko teg ko place beneen exercice bi mu ne da daisman daisma kulli al af'al an naqisati aw xabaraha isman ma shakli tammi mu ne da fii waxul dan isman ndax waxoon nañ la ne ñaari sukkoon du ñu daje ci arab ñaari masque nique ronron du ñu daje ci arab mukk il faut ñu change benn bi bi ci kanam lañuy ñuy dindi masque kasra ci suuf kon nga ne ndax ci cosaan dan la woon dan isman léegi nag loolu man da nekk ñu ne dan isman tegal benn tur mooy utal benn noo nga def ko fii ci place yi nga xam ne ay pointillés yi lañ fa def defuñ fa dara yow yaay xool tur boo xam ne n'importe moo xam tur turu nit wala turu chose comme nga ne aljamalu le chameau wala yu mel noonu yow yaay xool en nga fi teg tur isma kulli al af'ali dans isma kulli al af'ali an naqisati mooy turu comme turu kaana turu laysa turu za mazala turu asbaha yooyu il faut nga utal leen tur teg ci benn tur boo xamante ne pour ñoom la an naqisati mooy tur yi nga xam ne dañoo mooy verbe yi nga xam ne dañoo dese comme kaana ndax kaana fi'lu madin naqis la ak ñoom laysa asbaha saara mazala ak ñooñu léegi nga ne aw mu ne da'is man tegal kon tur kulli af'alin turu bépp verbe an naqisati yi nga xam ne dañoo wàññee comme lay sa kaana ak ñooñ aw xabaraha wala bu dul tur bi nga ngay bind fi amul dara fi ñoo deful dara nga bind fa xabar bu dee palaasu xabar bi lañ bàyyi noonu def ko pointillé kon yaa fa war a def xabaru verbe boobu nga xam ne dafa wàññeeku te mu war a nekk kaana wala laysa wala asbaxa walla saara wala mazaala léegi yi ci des jarul nga koy tudd maadaama man fakka man bari a yooyu maa bari a yooyu bokkul ndax loolu gisaguñu ko loolu dama ko cité woon mais nekkul ci téere bi moo tax nañu jël yii kaana laysa asbaxa saara ak mazaala kaana mooy nekkoon na laysa mooy du nekk mas da nekk asbaxa mooy mujj na devenir saara tamit mooy devenir ñoo bokk lu ñuy la mazaala masula deñ masula continuer di am kon dangay teg fii ci place yi ñu def pointillé turu ay tur yoo xam ne turu turu ñoom kaana la wala ñoom laysa walla nga teg mu nekk xabaru ñoom kaana wala ñoom laysa ma shakli taam yi teg ci yaa koy maas maas bu leer amul tricher ndax mënoone ne kaana ibrahim boo ne kaana ibrahim dañ naan la déedéet ndax loolu maasoo ko ibrahim ibrahimu wala ibrahima wala ibrahimi benn nga ciy wax loolu la wax mooy chaqlu fin bi yaa koy maas bam leer ñu xam ne lii la bu dul loolu rek kon même boo fa indee moo bu baax sax moo bu baax boo ko fi indee benn noo te maasoo ko walla nga maas ko maas dañuy jàpp ne ko trouvé exercice bi raté nga ko même bu dee indi nga tur bi mais danga ko maasul boo ko fàttee dañuy jàpp ne voilà comme da nga ko fàtte fàtte kenn du ko baal léegi dañ lay defal zéro foofu kon lii la verbe phrase yaa ngi nii fu ma leen fii amul dara yow yaa fay def turu yaay xool tur bi est-ce que turu kaana lay doon wala turu laysa wala turu mazala wala seen xabar lay doon kon bi njëkk mooy laysat léegi mu def pointier mooy foofu kon yaa fiy def tur bi shadida mu def benn taa taa bi yaa koy maas non seulement yaay maas tur bi nga nar dugal fii mais lii yow yaa koy maas bi ci tegu shadida taa bi topp ci shadida yow yaa koy maas shadida mooy tar mooy lu difficile laysat xam nañ ko mooy nekkul négation la ne pas être au présent laysat nekkul léegi diggante laysat ak metti yow yaa fay def benn tur foofu beneen bi ci tegu mu ne saara mujj na mu def ay pointillés yow yaay def foofu benn tur saalihiina mooy ñu baax ñoom ñu bari lañu saara kon après saara diggante saara ak saalihiina yaa fay def tur bi fa war a nekk yaa ko fay def beneen phrase bi mu ne kaana après mu def pointillé mooy place bi dara newu fi yaa ko fiy def yaa fi def li fi war a nekk fil manzili kaana mu def espace espace boobu yi fi war a nekk ya tur bi yaa koy ut fil manzili ci kër gi kaana mooy nekkoon na lan moo nekkoon loolu yow yaay seet yaay tànn lu la neex nga def fil manzili ci wàccuwaayu ci kër gi beneen phrase bi mu ne asbahatil xadiqa asbahati mujj na alxadiqa jardin bi alxadiqa xabi nag dafa am taabu topp ci moom taaboo bu yaa koy maas nan lañ koy maase loolu yaa koy def man duma ko la ko wax asbaxatil xadiqa taabi yow yaa koy maas ginnaaw bi nga maasee taabi nag après nag dafa bàyyi espace boo xam ne ci kanamu xadiqa muy jardin dafa bàyyi benn espace ci kanam boo xam ne yow yaa fay def bu dee xabaru kaana la wala ismu kaana loolu yaa koy ah, ismu asbaxa book bu dee turu asbaxa la wala xabaru asbax loolu yaa koy seet yaa ko fay def bi mujj ci tur yi ci phrase yi ci série ci exercice bi mu ne mazaala du deñ aljaahiluuna nañu réer ñi après mu def espace léegi yaay àggale li fi nekk mazaala du deñ mooy duñu ñu deñ di continuer il ne cesse voilà loolu sax moo gin a kii lim def nii continuer ah mazaala euh, mooy il ne cesse mazaala mooy ñoom duñu deñ di def al aljaahiluuna ñu réer ñi ñu léegi li pointier yi espace boobu yaa fiy def li nga fiy def comme li ñu wax noonu boo ko defee boo defee loolu ak nga maas ko boo ko bindee maasoo ko zéro nga zéro am léegi nag loolu mooy exercice bi léegi dernier exercice bi mu ne enrib mooy comme exercice yi ñu gis yëpp da ngay gis analyse grammaticale bi mooy mujj à chaque fois ndax tamit da nga gis bu ñu defee benn cours rek dañuy def grammaire i'rab mooy analyse grammaticale euh, léegi mu ne la i'rab ma lawnu ahmar léegi con non li nga xam ne dafa nekk en rouge li nekk en rouge dinaa la ko wax dinaa la ne lii moo nekk en rouge moom ngay moom ngay lan moom ngay analyser léegi phrase bi lii la benn phrase la mais li nga ci analyser ñetti affaire nga ciy analyser déglu rabbana in taghfir lana nakun minal faizin rabbana e yow suñu borom in taghfir lana boo ñu jéggalee de nakun dinañu bokk dinañu nekk minal faizina bokk ci ñi tonawu ci ñi nga xam ne dañoo am réussite mooy bu yàlla boo ñu jéggalee de dinañ bokk ci ñi gañe léegi lii ngay inrab déglu li ngay inrab mooy li ma lay wax mooy du phrase bi yépp rabbana in taghfir lana nakun minal faizin loolu inrabula loolu dane li nekk en rouge li nekk en rouge nag mooy in taghfir in taghfir moo nekk en rouge loolu da koy analyser rabbana bi doo ko laal in taghfir ngay analyser in bi ak taghfir da nga leen di analyser lanaa da nga koy bàyyi nakun moom danga koy analyser ndax moo nekk en rouge la nekk kon li ngay analyser mooy in taghfir ak nakun in taghfir da koy analyser ak nakun ñaar yooyu ñoo nekk en rouge kon yooyu ngay analyser ci verbe bi mooy suñu borom boo ñu jéggalee de ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo am réussite dañoo am ngañaay kon nag loolu moo nekkoon kuuru tey bi muy kaana wa axawaatuha kaana ak ay mbokkam kon gis nañu pour résumer gis nañ kaana wax nañ la mubtada ak xabar lay dugg te bu duggee ci mubtada ak xabar mubtada bi day des nekk loo xam ne dañ koy maas damma mooy maske ni xabar bi nekk loo xam ne dañ koy maas nasab mooy fatxa ba pare mubtada bi dañ koy tudd ismu kaana xabar bi ñu koy tudde xabaru kaana léegi nag kaana dafa am ay mbokkam yoo xam ne dañuy jouer rôle kaana bu fi kaana newul mooy ne phrase boo xam ne da nga gis kaana nekk fi boo ko dindi woon kaana dugal ci mbokkam yi kenn day dox mooy ay remplaçant lañ mooy par exemple kaana tilmizu mujtahidan mooy élève bi masula dañ nekk koo xam ne day def ay effort day góorgóorlu kaana bi mënoon naa dindi indi kenn ci mbokkam yi ma ne asbahat tilmizu mujtahidan mooy élève bu góor bi kat mujj na nekk koo xam ne day góor góorgóorlu kon loolu ci gàttal moo nekkoon kaana wa axawaatuha léegi nag cours bii di ñëw insha allah taala mu war a nekk mu nekk vingt-sixième cours wax nañ ne vingt-neuvième ci la affaire bi di yem ci la premier tome ci téere bi ci vingt-neuvième cours bi lay yem te bii di ñëw ñu ngi war a gis kon vingt-sixième cours bi ni mu tërale téere bi euh, yàlla na ko yàlla fay léegi nag kon bii di ñëw inna wa axawaatu la ginnaaw bi ñu gisee kaana ak ay mbokkam bii di ñëw bu soobee yàlla dañuy gis inna ak i mbokkam